amma ba'd fa yaqulu al-imaamu hujjatu al-islaam abu zakariyaa yahya ibn sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu saalihiin fil baabi at-taasi'i wal arba'iin ba'da al-mi'atayn wa an aishata radi allahu taala anha anna rasula allahi sala allahu alayhi wasallama kaana ida axada madjacahu nafasa fi yadayhi nafasa fi yadayhi wa qara'a bilmucawwidaati wa masaxa bihimaa jasadahu muttafaqun alayhi wa fi riwaayatin lahumaa anna annabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana idaa awaa ilaa firaashihi kulla laylatin jama'a kaffayhi summa nafatha fiihimaa faqara'a fiihimaa qul huwa allahu ahad qul wa qul a'uudu bi rabbil falaq wa qul a'uudu bi rabbin naas tumma masaha mastataa'a min jasadihi yabda'u bihimaa alaa ra'sihi wa wajhihi wa maa aqbala min jasadihi yaf'alu dhaalika thalaatha marraat muttafaqun alayhi qaala ahlul lugha an-nafs nafkhun latiifun bilaa riiq kon al-imaamul haafidu an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu ñëwaat ak ñun fi ñemoon ci suñu buntu bi di chapitre deux cent quarante baabu ma yaquluhu inda an-nawm buntu bi wax li jaam bi di wax jamono ji nga xam ne ci lay waajal di nelaw ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ xadiis mille quatre cent soixante mu ne woon waan abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida awaa ahadukum ila firashihi falyanfud firashahu bi daxilati izara walillahi alhamdu wal minna tey ñu gis xadis bi ci tegu li ci des nag bareetu muy xadis mille quatre cent soixante et un mu ne waan aishata mu ngi jële ci suñu yaay aisha bint siddiq radiyallahu anhuma anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na ida axada bu ma soona jël madja'ahu mooy tëdd ci lalam war a nelaw nafasa day ëf al imaamu Nawawi rahimahullah te suuf mu ne qaala ahlul lugha mu ne waa làkk bi de nee nañ an nafsu ëf boobu mooy lan nafxu nag ëf lu lafiifun bu sew bilaa riq boo xam ne kiflit euh, yu sew wala wala ndox mu ni ñooy booy booy ëf loolu du génnaat waaw xam na am na ëf yoo xam ne def nga ëf noo xam ne yow dina am quelque ay lu mel ni ay kiiwu ndox yu génn sa gémmiñ di génn bii nag moo gën a sew loolu loolu sax du ci am voilà mu ne kon da doon ëf fii yadayhi ci ñaari loxoom wa ak ginnaaw gi mu jàng bil mu'awwizaati loolu dinañ ci ñëw mais day jàng day jàng euh, li muy jàng ba pare daal di ëf wala day ëf ba pare jàng insha mu ne mu nekkaana nekkoon na ida axada mabji'ahu nafasa way ëf fi yadayhi ci ñaari loxoom lay tàllal comme booy ñaan ubbi ko ëf ci wa qara'a mu jàng bil mu'awwizaat lan mooy al mu'awwizaat hadis bi muy teg ci bi riwaaya bi muy indi ci suuf te jàng ko léegi dina leeral mu ne moo yi nga xam ne moom lañuy ñuy musloo ñetti saar la yoo xamante ne nii ñoom lañuy ñuy musloo ñuy saar yoo xam ne walillahi alhamdu wal minna borom bi def ko muy saar yoo xam ne guddul fii mu ne moom nit lu mu tàyyal tàyyal tàyyal tàyyal manula na nag saar yooyu moom euh, jàng ko nag day xaw a yéeme quoi te ñetti saar yooyu ñoo tegaloo te ñooy ñetti saar yu mujj ci alquran suratul ixlaas suratul falaq suratul naas suratu qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq naas léegi mu jàng leen wa masaxa bihima jasada bu leen jàngee ba pare daal bi raay yaramam ak li nga xamante ne mooy ñaari loxoom mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari na ko al imaamu muslim rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo mu ne wa fii riwaayatin lahuma ñëw na tamit ci loo xamante ne solo nañu ko neneen indi nañ ko ci yeneen kàddu ñeel leen ñoom ñaar di al imaamul Buxaari ak taalibeem bi la al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaj al Qushayri an Naysaburi rahmatullahi alayhi mu ne foofu nan la Sayyidina Sayyidatu Aisha wax radiyallahu anha dane anna nabiyya kene yonent bi sallallahu alayhi nekkoon na ida awa ila firaashi bu demoon ne woon ci lalam ngir tëdd ah kulla laylatin guddi gu waaw loolu lii lu am solo la riwaay bii mu indi voilà nga xam lu tax après insha allah kulla laylatin guddi guddi gu nekk jamaa da doon dajale kaffayhi ñaari tenqam waaw waaw da doon dajale li nga xam ne mooy ñaari tenqam summa nafasa fiihima ginnaaw bu leen dajalee mu daal ci ëf ñaari tenqam yi loxo yi fa qaraa fiihima mu jàng ci seen biir qul huwa allahu ahad léegi mu ngi leeral lii mooy leeral al mu'awwidaat bi nga xam ne fële da koo wax te leeralu ko riwaaya biñ génn mooy qul huwa allahu ahad di suratul ixlaas ba mu jeex ah ak qul saar bi nga xam ne moom lañ naan qul a'udhu bi rabbil falaq qul waxal a'udhu eh, maa ngi bële qul huwa allahu ahad waxal ne borom bi moom mooy kenn bii qul a'udhu waxal ne maa ngi muslu bi rabbil falaq boroom li nga xam ne mooy al Euh, alfalaq mooy bokk na ci firi yi mooy lum mooy suba voilà buy xar faaliqul isbaax wa ak beneen saar qul a'uudu bi rabbin naas saar bi nga xam ne moom moo tàmbalee qul waxal a'uudu maa ngi muslu di dal ci borom bi ngir mu musal ma euh, kooku mooy kan mooy bi rabbin naas ci moom laay ñëw di làqu muy borom bindee fi borom nit ñi muy suuratu naas ba jeex tamit summa ginnaaw bu defee loolu masaxa mu daal di raay mastata min jasadi lépp lu mu mën a raay ci yaramam ah, yabda'u bi mu koy tàmbale nag bihima ak ñaari loxoom yi di raay ci kaw boppam lay tàmbale moom yonent sallallahu alayhi ak xar kanamam waaw waaw wa ma jasadi ak lépp li nga xam ne moo dëgmal mooy li nekk ci kanamu euh, yaramam yépp ah. mu ne yafalu zalika mu raay ci loolu lépp mu ne loolu nag da koy def euh, daalika loolee salaasa maraat ñetti yoon lay def lool tàllal loxo yi ëf jàng qul a'u qul huwallahu ahad qul a'u bi rabbil falaq qul a'u bi rabbin nas daal di koy raay tàmbalee bopp bi xar kanam gi ak kanam yaram bi mooy boo taxawee sa faas ah mu raay ci loolu lépp lépp lu mu ci mën a raay après mu defaat defaat jàngaat euh, def noonu ba ñetti yoon kon kanta qaala ahlul lugha lool gis nañ ko langue sànq wala alhamdu wal minna léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom donc solo ñu ne la déedéet seen sëriñ al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi solo woon na xadiis bi lu jiitu waaye na ko noon seen mbokku taalibe al imaam Abu Dawud as-Sijistani solo na ko ak ñoom ñetti ñoom ñooñu di imaamul Buxaari imaam Muslim imaam Abu Dawud seen taalibe bi daal imaam at rahmatullahi alayhi moom it solo na ko al imaam. ibnu Maaja al-Qazwini rahmatullahi alayhi al imaamu al Buxaari rahimahullah ci ñetti bërëb la ko indi fi mu ko jëkk indi mooy kitaabu kitaabu fadaa'ilil Qur'aan baabu fadlil mu'awwizaat indi na ko tamit feneen muy kitaabu tibb baabu nafas fi ruqya waaw nafas mooy ëf an nafsu an nafsu baabu nafsi an nafsu ci ruqya ëf booy faj voilà loolu nag hadith bi foofu mu ko indi waaye nag mu ko mujjee indi moom imaam al Bukhari mooy kitaabu da'awaat baabu ta'awuz wal qiraa'a inda al manaam mu wan bul gis buntu biñ jéngi léegi li ko tudde mooy baabu nafsi euh, euh, mooy buntu ëf euh, fir ruqya nga foog ne kon lii est ce nekkul te loolu la lenn boroom xam-xam yi wax moo tax ma la doon la kulla layla di am solo ñoom dañ ne non non bii moo bii Uqayl daa juum kenn ci ruwaat yi dafa juum mais moo ci wéete quoi wala moom moo ci wéete te lool dañu façon jam façon kii la bu ñuy wax ne est-ce que deful yii nii bu ma soon a feebar la ko doon wax mais alors que moom dane riwaayam dafa nettale xadiis bi ne guddi gu nekk la ko doon def tamit voilà loolu dinañ ci ñëw kon al imaamul xaafizul Buxaari kitaabu daawaat baabu taawudi wal qiraa inda al manaam mu ne haddasanaa Abdullah ibn Yusuf mu ne jëlee nettali leen suñu sëriñ Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kalaa'i al-Misri ad-Dimashqi al-asl rahimahullah génn àddina la 218 rahmatullah alayhi qaala mu ne haddasanaa taalib imaam Maalik bu mag la mais fii tey ci xaritu imaam Maalik bi la jëlee mu ne haddasanaa al-Layth suñu nettali moom al-Layth al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi Abul Harith al-Misri génn àddina la 175 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathani Uqayl mu nekk ma nettali man dong al-Layth ma Uqayl do Uqayl ibn Khalid ibn Uqayl al-Ayli Abu Khalid al-Qurashi al-Umawi mawlaahum ñi ne mawla Usman ibn Affan la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 Euh, di doomu Seydina Zubayr ak Sayyidatu Asma bint Abi Bakr radiyallahu anil jami' génn àddina moom la 94 ci li gën a dëgër am na nag yeneen i wax waaye loolu mooy li gën a dëgër hmm? kon moom mu ngi noonu euh, ci jeexitalu nag xilaafa Seydina Omar début Seydina Ousmane xilaafaam ci la gane àddina moom Seydina Urwa ibn Zubayr radiyallahu anil jami' ana Aisha mu jël ko ci tantam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 madja'ahu nafada fi yadayhi wa qara'a bil mu'awwizaati waxoon nañ ne yow mu'awwizaat wax mu'awwazaat voilà wa masaha bihima jasadahu après mu daal di koy eh, daal di ciy raay li nga xamante ne nii mooy eh, yaramam euh, noonu la ko ndee fii léegi kanta li imaam nañ xool tamit imaam imaamu muslim euh, imaamu muslim non imaam <coughs> imaamu muslim voilà imaamu muslim abul husayni rahimahullahu tabaraka eh, wa taala moom ni nga xamante ne noo nee la ko soloowe al imamu Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaj al Qushayri an-Naysaburi rahimahullahu taala rahmatan rahmatan wasi'a rahmatan wasi'a mu ngi indi moom al imamu Muslim al imam muslim abul husayn rahimahullah moom euh, mu ngi ko indi kanta euh, euh, bon nañ njëkk gis li après xool wa fi riwayatin lahuma yi nga xam ne moom la wax léegi al imaamu kitaabu salaam baabu ruqyatil marid bil mu'awwidaati wan nafs voilà foofu la ko ni moom al imaamu muslim abul husayni rahmatullahi alayhi Euh, euh, euh, léegi nañ gis mu ne hadathani Surayj ibn Yunus hmm? wa Yahya ibn Ayyub waaw ah, mu ne jële ko ci ñaari sëriñam mu ne nettale man dong Surayj ibn Yunus hmm? eh, muy Surayj ibn Yunus ibn Ibrahim al-Baghdadi al-Abnawi Abul Harith al-Abid al-Marwazi al-asl rahimahullahu ta'ala Abul Haaris génn àddina la 235 wa Yahya ibn Ayyub ak sama beneen sëriñ di Yahya ibn Ayyub Abu Zakariya al-Baghdadi al-Abidi al-Abidu az-Zahidu muy al-Maqabiri rahimahullahu ta'ala génn àddina la 234 ku nekk ci ñoom moo nettali imaam Muslim qaala mu ne ñoom ñaar nee nañ haddasanaa Abbaad ibn Abbaad ñu ne ki leen nettali mooy Abbaad ibn Abbaad ibn Habiib ibn al-Muhallab ibn Abi Sufra Ah, rahimahullah Abu Muawiya eh, al-Ataki al-Basri génn àddina la 179 am na wuute rahmatullah alayhi an Hisham ibn Urwa mu jëloon ko ci Hisham ibn Urwa ibn Zubayr doomu eh, Urwa ñu ngi gis sànq ci riwaa Imaamul Bukhari rahimahullah Abul Munziri ñi ne Abu Bakr ñi ne Abu Abdillah gane àddina 161 génn àddina 144 am na ay wuute an abiihi mu jëloon ko ci baayam Urwa gis nañ ko sax an Aysata radiyallahu anha anna qaalat ah gis nañ ko sànq kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ida marida ida min ahlihi nafasa alayhi fii dana yoon saa bu kenn masaana feebar ci ay ñoñam lim doon def dala doon dala doon euh, mu'awwizaat yi mooy yi nga xamante ne ni euh, moom la ñu wax sànq euh, moom la lay ëffal waaw mooy qul huwa allahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas loolu la la doon ëffal eh, di la ko raay falamma marida bi mu feebaree maradahu alladhi mata fii bi mu génn àddina moom alayhi salaam ja'altu anfusu alayhi ma def nag di ko ko ëffal di ko jàngal di ko defal wa amsahuhu bi yadi nafsihi di ko def ci loxo boppam di ko raayal li annaha kanat a'zama barakatan min yaday min yadi ndax loxo yeneen saa sa moo ëpp barke fuuf samay loxo voilà kon noonu la indi fii euh, léegi euh, da gis gis nga lii nii lii nii nii ni ko imaam muslim indee moo tax après buñ lay wax sànq li tax yenn boroom xam-xam yi jàpp ne waaye te yooyu euh, gis nga ci ñum jaar su Surayj ibn Yunus na ay Ayyub ñoom jële Abbad ibn Abbad moom jële Hisham ibn Urwa mu jële ko ci baayam mu jële Sayyidatu Aisha radiyallahu anhu imam Muslim indi ci beneen version mu ne haddathana Yahya ibn Yahya di Rayhanatu Nisabu rahimahullah génn na àddina dans deux cent vingt-six di mu ne qaala qara'tu ala Malik mu ne jàng naa ci Malik di imaamu Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ibn Ghayman Abu Abdillah imaamu daaril hijra ci génn na àddina cent soixante-dix-neuf di boroom ngir mi an Ibn Shihab Abdullah bu jël ko ci Ibn Shihab moom lañ gis sànq mooy Zuhri an Urwa mu jële ko ci Urwa an Aysata ci riwaaya Imaamul Buxaari bu njëkk bi radiyallahu anil jamii an Aysata radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kaana idhaa shtakaa mu ne saa sam dafa nekkoon koo xam bu ma soon a wopp yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwizaati wa yanfusu voilà bu ma soon a feebar da doon jàng ci boppam li nga xam ne mooy mu'awwizaat yi après daal di di ëf ëf ko mooy daal di koy raay ci boppam falamma shtadda waja'uhu Euh, bi nga xam ne ci la tare feebaram bi kuntu aqra'u alayhi man maa ko doon jàngal am sahu anhu bi yadi ma koy raayal ne ak loxo rajaa barakatiha yaakaar li nga xam ne mooy barke euh, léegi lii nii gis nga imaam muslim moom ni mu ko ndee gis nga alors que imaamul buxaari rahimahullahu tabaraka wa moom moom te imaamu Malik indi na côté bii tamit sànq waxuñu ko mais indi na côté bii nii comme nii ko imaamu euh, imaamu al Muslim indi moom solo woon na ko lu jiitu gis nga ci yoonam la jaar imaamul Bukhari yi nag bu mel nii nii moom kitaabul Maghazi da ko indi baabu maradi nabi sallallahu alayhi wa sallam comme nii ko imaamu Muslim Abul Husayn indi nii la ko indi kanta moo tax wa fi riwaayatin lahuma Euh, riwaaya lahuma boobu imaam di wax daanaka lool riwaaya ki ñu gis mu indi ko mooy imaamul Buxaari imaamul Buxaari rahimahullahu taala wax nañ la sànk bi ñuy tàmbali kitaabu baabi fadlil mu'awwizaati ci kitaabu fadaa'ilul qur'aan euh, loolu dafa indi xadiis comme bi ñu jóge léegi jibu imaam Muslim anna rasulallah sallallahu alayhi wasallam kaana idha ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidhati wa yanfuthu falamma ishtadda waja'uhu kuntu aqra'u alayhi wa amsahu bi yadihi raja'a barakatiha foofu noonu la ko indi waaye kitaabu tibbi baabu buntu bi nga xam ne ar-ruqaa baabu ruqaa bil qur'aan wal mu'awwidhaat foofu la indi que yeneen saa salaam de bu ma soona feebar an Aïshata radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kaana yanfus yanfisu wa yanfusu dañ koy wax ala nafsi fil marad alladhi mata fihi bil mu'awwidat falamma saqula kuntu anfusu alayhi bihinna wa amsahu bi yadi nafsi barakat li barakatiha fa sa'altu Zuhri kayfa yanfus qaala kaana yanfusu ala yadayhi thumma yamsahu bihima wajhahu loolu euh, noonu la ko imaam al al Bukhari rahimahullah ndeefi léegi nag. Euh, waaye fiñ la wax sànq ne la imaam al-Hafiz al-Bukhari rahimahullah da ko indi feneen foo xamante ne nii mooy yiñ gis sànq kitaabu tibb mooy bunt biñ nekk sànq foofu nag foofu al imaam al Bukhari euh, ñu ngi la doon wax ne hadith euh, bi da ko indi ci bërëb yooyu léegi nag nañ xool moom li nga xamante ne noonu la indee affaire waaw. nañ na na indi comme lii imaamal kii di wax euh, ne wa fi riwayatin wa fi riwayatin lahuma mooy moom al imaamu al Bukhari rahimahullah mu ngi ko ndi hadith 63 17 hadith 63 17 foofu la indee kaddu yi wa fi riwayatin lahuma bi imaamu Nawawi wax ci suuf ah? non kii moo juum waaw kii moo moo moo ci juum du boo du du du foofu al imaamu al Buxaariyu rahimahullahu tabaaraka wa ta'aala rahmatan waasi'a daal di indi voilà mu ngi ko euh, mu ngi kitaabu voilà xoola mu ngi nii mu ne al al imam al hafiz al Bukhari rahimahullahu mooy mooy neuf la du du du du du soixante euh, trois euh, dix-neuf voilà mooy six cent six mille trois cent dix-neuf voilà moom lañ la doon wax ne anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam kaana idha akhadha madja'ahu nafasa fi yadayhi wa qara'a bil mu'awwidat léegi feneen fu mu ko ndi kitaabu tibbi foofu ci la leerale nag yii voilà mu ne kon xoolal xoolal xoolal mu ne hadathana babu nafsi fi ruqya mu ne hadathana Abdul Aziz ibn Abdillah al-Uwaysi mu ne nettali suñu sëriñ di Abdul Aziz ibn Abdillah al-Uwaysi di Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Yahya ibn Amr ibn Uways ibn Sa'd al-Akbar ibn Abi Sarh al-Qurashi Abul Qasim al-Madani al-Faqih moom itam ci taalib Imaam Maalik yi la mais moom jëlewul tey waxoon nañ la kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu dajuma ko qaala mu ne haddasanaa Sulaymaanu mu nekk ñu nettali mooy Sulaymaan di Sulaymaan ibn Bilaal al-Qurashi at-Taymi mawlaahum Abu Muhammad ibn Abu Ayyub Euh, almadaniyu rahimahullah génn àddina la 177 rahmatullahi alayhi qaala mu ne an Yunus moom mu jële an Yunus mu Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjad al-Ayliyu rahimahullah al-Umawi mawlahum génn àddina la 159 an Ibn Shihab gis nañ ko sànq az-Zuhri an Urwa ibn Zubayr gis nañ ko sànq Aisha radiyallahu anha annahaa qaalat kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa awaa ilaa firaashihi nafasa fii kaffayhi bi qaal qul huwa allahu ahad wa bil mu'awwidatayni jamii'an summa yamsahu bihimaa ah gis nga qul huwa allahu ahad wa bi wa bil mu'awwidatayni mooy qul a'uudu bi rabbil falaq ak qul a'uudu bi rabbin naas summa yamsahu bihima ginnaaw gi mu daal di raay ci ñaari loxo mi wajahu xar kanam wa ma balagat ak li mu jote yadaahu min jasadi lépp loo xam ne euh, loxoom laale na ko jote na ko ci yaramam qalat aishatu falamma ishtaka kana ya'muruna nafala dhalika bihi hmm? mu ne nag bi mu jàm bi mu woppee moom yeneen saa saa mu ma doon digal ma koy defal qaala yunus yunus al ibn abi najjar al ayli mu ne kuntu ara ibn shihab yasna'u dhalika idha ata ila firashi mu ne man doon naa gis initiative saa bu dikkee lalam nar a tëdd mu ko doon def lii day wane ne kon mbir mi du feebar kese du jamonoy feebar kese te sax li ko gën a leeral loolu lépp laa wax mooy riwaay bi nga xam ne moom la imaamul Buxaari indi nii ne kaana ida awa ila firaashi kulla layla ma ne la déglul ñu daal di gis boobee bu ko defee wax ji daal di féete muy kitaabu tibbi baabu an nafs fir eh, eh, eh, hmm? fii euh, bii la sax voilà bii la bii la mooy kaana rasulullah ila awa ila firaashi voilà voilà bii la mooy kaana ila awa mooy ci kaw <laughs> nekkoon na bu dee yonent sallallahu alayhi wasallam ila awa bu demoon ila firaashi nafasa fii kaffay waaw léegi nag ba après Sayyidatu Aisha tamit bi feebaree mooy da doon def ñaar yëpp da ko doon def tous les waaye da ko doon def bu masoona wopp bu masoona feebar loolu moo tax ñi nga xamante ne ñoom la al imaam al xaafid ibn Hajar rahimahullah naan eh, eh, eh, lii nii parce que ñenn ñi dañ ne waaye affaire bi nii ah lii est-ce nekkul loo xamante ne nii du ñenn ñi ñoo ci ñoo ci wéete quoi parce que lii bu ma soon a feebar la bu ma soon a feebar la quoi alors que. Euh, lii da ne bu doon bu doon bu doon da bu masoon di di di di nelaw loolu est-ce que est du njuumte imaam alxaam na xajar ne loolu nag moo dul njuumte riwaaye bii da koy leeral day leeral ne loolu du njuumte que ne noonee la ko yoneen saa doon defe waaw waaw mu ne moo tax bi mu ñëwee ci kitaabu ad-da'awaat baabu at wal qiraa'a 'inda al-manaam mu ne waqad taqaddama sharhuhu hadis bii romboon na ma leeraloon ko fii kitaabi sharaafu ci kitaabu tibb wa bayyantu ixtilaafa ruwaati fi annahu kaana yaqulu dhaalika daa'iman aw bi qaydi shakwa wa annahu sabata an Aysata radiyallahu anha annahu yufiidu al-amrayni ma'an limaa fi riwaayati Uqayl an-Zuhri bi lafzi kaana idhaa awaa ilaa firaashihi kulla layla waaw kon nag mu ngi noonu mu ne loolu te leeraloon naa foofu man imaamul Buxaari al al al xaafid ibn Hajar rahmatullah alayhi wuute li nga xam ne moom la ñuy solo hadis bi wuute que lii est lu yeneen saa saam doon def tout le temps la wala boobu bu ma a feebar lañ ko foofu lañ ko tënke mu ne leeraloon naa foofu que ne sax na a Aisha yu wane ne ñaar yëpp la woon radiyallahu anha bu ma soon a woo ak bu doon tëdd tous les jours. voilà comme ni nga xamante ne noonu la leere ci riwaaya Uqayl an Zuhri bi mu ne kaana ida awa ila firaashi kulla layla bu ma a dem ci guddi euh, di tëddi guddi gu nekk voilà kon loolu dafa leer nañ moom que loolu moom amul dara les ciy jubloo te te te riwaay yi ñu jóge léegi euh, euh, ci ci ci ci kitaabu tibb mais yooyu jaarul ci Uqayl ah. <laughs> biñ la wax sànq baabu nafs fi ruqya haddathana Abdul Aziz ibn Abdillah al-Uwaysi qaala haddathana Sulaymaan an Yunus an Ibn Shihab du Uqayl tey moo ko jëlee mais Yunus moo ko jëlee loolu lépp di gën a dëgëral ne Uqayl dara la juumul loolu mu wax noonu la kaana an Urwa ibn Zubayr Urwa ibn Zubayr an Aisha radiyallahu anha annaha qaalat kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idhaa awaa ilaa firaashihi voilà kaana idhaa awaa ilaa firaashihi nafasa fii kaffayhi bi qul huwa allahu ahad wa bil mu'awwidatayn jami'an ah, léegi fii nañ taxaw tuuti euh, li al euh, kii di wax boroom awnul ma'bud boroom awnul ma'bud mu ngi koy wax ah euh, wala muy kii al mubaarak fuuri waaw al mubaarak fuuri la rahimahullah wax nañ la imaamu Tirmidi da koo solo bi mu so imaamu Tirmidi bi mu solowee xadiis bi dane imaam kii ne kon lëkkaale ma bunt bi d'abord bala ñoo ñëw ci al imaam al Mubaarakfuuri di toxale di ko jële ci Badruddin al imaam al Ayni al Hanafi boroom kii téere xana kii bi sara Sahih bu amul Buxaari bi euh, bon ndax ñëwul euh, téere voilà xam naa ni ñëw après léegi euh, moom mm, euh, imam euh, kii premièrement lëkkaale bi mooy li nga xamante ne nii premièrement mooy lëkkaale bi nga xam ne moo am diggante li ngay wax booy nelaw mooy yeneen saa salam li yeneen saa Sayyidatu Aisha leeral nañu ne kaana anna nabiyyu saa salam kaana ko yeneen tubaab saa salam nekkoon na loo xam ne da koo saxoo woon bu ñëwoon di tëdd day tàllal loxo yi daal di ëf jàng ci qul huwallahu ahad qul a'udhu bi falaq qul a'udhu bi nas daal di koy raayoo ñetti yoon kon lool ñu xam ne kon bokk na ci ñaan yi nga xam ne moom la ñuy wax bu ñuy nelaw ndax yeneen saa sam da koo saxoo léegi kon ginnaaw loolu euh, beneen luñ ci jàng ba la ñëw ci lool mooy tamit am solo di seetlu sëriñ bi li mu ngi xam ne loolu lay def moo tax surtout Aisha radiyallahu anha maanaam seetlu lii man ñu ko transmettre voilà bu doon day jàpp ah waaw moom saa si kër moom ah moom day garaawul xam naa day kii rek ndekk ci yeneen moom yooyu yoon du yitteelu ko ne doonu ko woon mën a takk ba koy xamle voilà te tamit yeneen saa sam feebar doonu ko woon mën a defal kon nag loolu lu am am solo la mooy di teewlu di observer di seetlu loolu daa am solo ci am njàng ak am njàngale léegi beneen affaire tamit mooy léegi ñu ñëw si lii al imaam al Mubaarak Fuuri rahimahullahu tabaraka wa taala di wax te moom lañ doon wax sànq ne waaw léegi waane affaire bi mooy ëf parce kat riwaayaat yi li ñu wax li ñu jiital mooy ëf lañ bëgg wax dañ ne saado day tàllal loxo yi ëf ba pare ba war jàng riwaayaat yi seen zahir loolu la wane léegi nag loolu mooy wax ji mu ne al imam al mubarak al mubarak fuuri mu ne qaala al ayni mu ne badu borom Umdatul Qaari voilà Umdatul Qaari sharh Sahih Imaamul Buxaari mu ne qaala al-Ayni mu ne al imaam Badruddin al-Ayni da nee na qaala al-Muzhiri fii sharh al-Masaabih am na Serigne bu ñu naan al-Muzhiri da nee na ci sharaawu al-Masaabih mu ne zaahirul hadiis li feeñ ci hadiis bi yadullu day tegtale ala annahu nafasa fii kaffihi awwalan summa qara'a mu ne xadis moom li ci feeñ mooy yëpp xadis yi ñëwee yeneen saa saam day tàllal ay loxoom ëf ci ba pare door a jàng léegi nag moom muy wax ay waxam nag muy commentaire mu wax wa hada muy al wax wa hada lam yaqul bihi ahad wala faidata fi wala allahu sahwun min ar-rawi wan nafsu yanbaghi an yakuna ba'da tilawa li yuusila albaraka ba li yuusila barakatul qur'aani ilaa basharatil wala li yuusila barakatul qur'aani ilaa basharatil qaari wal maqru'i lahu léegi moom al-Muziri mu ne non en tout cas zaahiru xadiis yi kenn waxu kenn jëmewul noonu ba amul borom xam-xam yi doxewuñu loolu neewuñ ne dangay ngay tàllal sa loxo ëf ba pare door a jàng mu ne non mbir mi lenn la loolu amul njariñ ju ci nekk. <laughs> mu ne amaana nag loolu njuumte la ci ruwaat yi mais bu boobaa ruwaat yi juum nar nañoo bari de parce que ñi solo affaire bi yépp sa waay <laughs> nga bëgg na ñoom njuumte la moo tax après di nga gis ab tii bii li mu koy tontu rahimahullah keneen lenn la amaana kon kenn ci raaw yi moo juum waaw waaye li nga xam ne mooy yell mooy ëf gi day nekk ginnaaw bi nga jàngee ba pare qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas ba pare bu ko defee ngir aji jàng ji daal di jotale barkeeb jàng alquran ji muy jàng ci loxo ci yaramu ki nga xam ne moom mooy ciy jàng mbir mi ëf ko ci loxoom ba pare daal di koy raayal bu dee ku koy defal nit la ci kam koy defal wala boppam loolu mooy li nga xam ne lool la loolu wax waaye nag mu ne waaye wa aja at ti al ayni mu ne waaye wa aja ba tiibi anhu de at tiibi nag tontu na ko ne ko bi am na taana fii ma saxat riwaayatu la yajuz waaw moom li wax moom li mu bëgg wax mooy daa bëgg a juum loolu waat naan ñoo amaana ñoo juum mu ne nag di di jam ñi nga xam ne loo xam ne riwaat yi dafa sax càllalee sax na ña ko indi dëgër loolu nekk lu yell wa kayfa naka la ñuy defe loolu wal faa u fiihi misla ma fi qawlihi ta'ala ida qara'ta al-qur'an fasta'id mu ne mais dara waaw hadith bi muy wax nii ne waaye loolu ba ban problème ci wal faa u faa bi nga xam ne moo ci ñëw nee neen saa la doon def da doon ëpp ba pare daal di jàng waaw mu ne mais loolu booy niroog li ñëw rek alquran bi li mu wax ne ida qara'ta alquran fasta'in boo jàngee alquran na nga eh, eh, eh, muslu waaw fal maanaa mu ne bu boobaa maanaa bi lan la mooy jamul kaffayni dajale ñaari tenk yi loxo yi summa azama ala nafsi aw la mu ne summa ginnaaw gi mu dogu daal di eh, ci ëpp aw la àll sirra mu ne wala boobu lii la mooy jamono ji ngay jàng wala rek mu nekk li nga xamante da nga koy def aw la àll da nga moom mooy ëpp bi daal nga jëkk def aw la àll amaana sirru la àll sirra que hmm, ne mbóot mi tax secret bi fii taqdimin nafsi fii jiital ëf gi. maxaafata saxara muxaalifata saxara mooy wuteeg li nga xam ne mooy njabarkat yi voilà <laughs> kon lii la ak kii bii daal di tontu li mu bëgg a wax moom ak kii bii rahimahullah da bëgg wax ne dara riwaaye yi li mu ñëwee noonu lañ koy jàppee waaw su soit booy jàng alquran comme na booy jàng alquran da nga muslu xam nañ ne lool da ngay wax a'udhu billahi minash shaytanir rajim door a jàng du booy jàng da nga naan qul huwallahu ahad a'udhu billahi minash shaytanir rajim loolu mu ne loolu jarul nga ci juumloo ay ruwaat naan xam naa dañoo juum mooy même bu dee noonu lañ ko waxe soit mu nekk comme loolu li aaya bi wax boo jàngal Alxuraan da nga muslu fasta'in billah da nga muslu ci borom bi tabaar ñëwul sa ñaan borom bi mu musal la mu kooku man na nekk loolu la mais ñëpp xam nañ ne bu du da ngay jàng ba ci biir jàng mi naan a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim da nga ko njëkk wax mu ne soit mu nekk loolu bu boobaa mooy euh, dangay ngay après njàng mi lay doon jarul ñuy jumloo benn wax wala sax muy déedéet ni mu ñëwee nii la mooy da ngay ëpp ba pare ngir lan wuuteeg li nga xamante ne moom la njabarkat yi di def waaw min sharril waswa waswasil xannaas non kii suuratul falaq qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma xalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffasaati fil 'uqad waaw waaye naa ngi lay ñaan borom bi nga musal ma ci ñi nga xam ne ñooy jigéen ñu yées ñoo ni di njabarkat yu mag yi ëppakoon yi filookat yi ci ci ci ci takk yi ñuy def waaw di fas waaw bu ñuy lëgéey nit yor seeni buum di wax di di di di di di di di di wax di tifli di ëpp ah wax ba pare ëpp teg ne saay njabar nañ saway waaw mu ne loolu wuteeg mën na nekk ne wuteeg ñoom la kon nag bu fi kenn jumloo kenn quoi Euh, ab tii nag rahimahullah li mooy li nga xam ne moo gaala insha allahu tabaraka kon lii ñaan la boo xam ne non seulement nit bu woppee waaye saa buy tëdd mooy al nga xam ne ñooy bu ñu mooy qul a'udhu bi rabbil def ko mooy qul wallahu ahad ci lay bokk voilà te loolu ci hadis wa fi riwayatin lahuma wallahu ta'ala